xaafidu kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu mu daal di ciy hmm? mu teg ci beneenu xadis muy xadis bi nga xam ne mooy mille 1487 mu ne mu ne wa an Imraan ibn al-Husayn wa an Imraan ibn al-Husayn radiyallahu anhumaa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allama abaahu Husaynan kalimatayn allama abaahu xusaynan kalimatayni yad'uu bihimaa allahumma alhimnii rushdii wa a'iznii min sharri nafsii rawaahu tirmidii rahimahu allahu ta'aalaa wa qaala hadiisun hasan kon al-imaamu al-haafidu an-nawawii rahimahu allah mu indi hadiis bi nga xam ne mu ngi koy jëlee ci ki nga xamante ne nii mooy hadi mooy eh, Seydina eh, Imran ah, <laughs> ibn al-Husayn radiyallahu anhu mu ne wa an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma parce que Husayn sahaaba la woon ah, ñenn ñu ne Hisl la tudd am ñu ne Husayl ibn Jabir ah. radiyallahu taala anhuma kon moom saxaaba la doom ji it di saxaaba mu ne anna nabiyya ken yonent bi alayhi salaatu salaam de allama abaahu Husayna waaw moo xamal jàngal abaahu baayam moom moom Imraan ci boppam waaw ndax ma ne la saxaaba la baay al Imraan bi Husayn non Xudayfa laa jaawal non Xudayfa la baayam tudd Xudayfa ibn al-Yamaan al-Yamaan mooy xis la ñii ne Xusayl waaw du Xusayl mi ci moom Xusayl la non Xusayl voilà Xusayna du du Xusayna de bi siin comme Sayyidina al-Xusayn sayyidu shabaabil janna déet xu bi saad Xusayna ah voilà mu ne yonent bi saa saa moo jàngal baayam Xusayna lan la ko jàngal. li nga xamante ne nii mooy kàddu yi ni ñaari kàddu yoo xamante ne nii yad'u bihima waaw boo xamante ne moom lay dagaane di ñaan borom bi di ko jaare ci ñaari kàddu yooyee nga xam ne moom la ko rasuulu rabbil alamina eh, daal di jàngal mooy ya mu ne allahumma ee saa borom ee saa borom alhimni rushdi waaw loo loo borom bi tabaaraka wa yal nag ma yenkiwal sama gindeeku waaw sama tegu ci yoon wi wi nga xam ne bu ma ci tegoo dootuma ci teggeeku damaa bëgg nga daal di ma koy yénkiwal alhimni rushdi benn kàddu baango wa a'inni waaw waaw te borom bi yàlla nag ma musal min sharri nafsi ci mbonuk sama bakkan waaw ndax inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi waaw lo gis nga bakkan Euh, aji diglaakoonu mooy yàlla la waaw ak lu ñaaw illa ma rahima rabbi lu dul bakkat ba nga xam ne moom la borom bi yërëm daal di koy ñoŋal ci loolu ndax inna rabbi ghafurur rahim waaw borom bi saa borom mooy aji jéggalaa kon aji suturaalaa kon rahim aji yërëmaa kon kon lii la al imam Euh, an-Nawawi indi mu ne rawahu solo na ko at-Tirmidhi waaw ah. al imaam Abu Isa at-Tirmidhi xadis bi na xadis bu gudd la ah. <laughs> boo xam ne comme biñ génnoon sànq xadis bi ñu génnoon sànq al imaam at-Tirmidhi rahimahullah moo ko solo ak tan imaamu Ahmad bi itam pare waaw ñu ne la te ku nekk benn bërëb kese nga ko indi mooy al imaam Ahmadu ibnu Muhammad ak ak moo ko ci moo ko jiitu woon ci hadis bii nii al imaamu Abu Isa nag nan la ko indee ñu ne la al imaamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa abwaabu da'awaat an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabul mu ne haddathana Ahmad ibn Mani gis nañ ko keroog dañuy gis riwaay imaam Abu Daawud ba hadith bi ci ñaari moom ak imaam Tirmidhi ñoo solo woon boobu nga xam ne kenn ki ci Ahmad ibn Hanbal la ko jëlee woon muy hadithu uh, shakal bële hmm? ak ki nga xamante ne beneen bi imaam Tirmidhi moom jëlee woon ko ci Ahmad ibn Mani bi ñu ne la woon moo magoon imaam Ahmad quelques années te tamit moom moo ko mujjee gaañu te sëriñ la ci imaam Tirmidhi amoon ko imaam Ahmad moom imaam Tirmidhi Euh, nekkuloon taalibe muy Ahmad ibn Mani' ibn Abdurrahman Abu Ja'far al-Baghawi al-Hafiz ñi ne Abu Abdillah al-Marwazi al-asl al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génn àddina 244 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Muawiya gis nañ ko ci jotaay bi muy ci euh, hadis bi mooy Muhammad ibn Hazim mooy jot hadis bi ñu génn Muhammad ibn Hazim euh, at-Tamimi as-Sa'di Euh, ad-Darir euh, euh, mawlaahu as-Sa'di mawlaahum gane àddina 113 génn àddina 194 dina jàpp hadiisu al imaamu Amash ah, rahmatullah alayhima an Shabib ibn Shayba mu jëloon ko guñ naan Shabib ibn Shayba ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Ahtami Sinan ibn Sumay ibn Sinan ibn Khalid ibn Minqar at-Tamimi as-Sa'di al-Minqari al-Ahtami rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina vers les années 170 rahmatullah alayhi borom euh, historien la ku bari woon ay xabaar euh, waaye ku dëggu la woon waaye léeg-léeg mu daal di. yahimu fil xadis day def def li nag ci wàllu xadis moom Shabib ibn Shayba al-Basri rahmatullahi alayhi an al-Hasan al-Basri al-Basri al-Hasan al-Basri mu jël ko ci al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasar al-Basri Abu Sa'id sangu taabi'iin yi bokk ci sangu taabi'iin yi gane àddina la 21 ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab génn àddina la 110 newoon fële ca Basra nga xam ne kii nga xam ne mooy yaay Ummu Salama euh, nampal na ko kiiwal na mooy xabaana gi yoroon na ko parce que ndayam mawlaatu ab kii la quoi hein euh, Ummu Salama voilà moom ndeysaan yaay Ummu Salama da ko doon yoraal da ko doon kii quoi di ko yor moom ñi Seydina Ummu Salama Seydina Abu al-Hasan ibn Yasar Allah <laughs> al-Basri ah! yoroon na ko yoroon na ko voilà yoroon waaw doon ko xabaana mooy di ko téye waaw ndeysaan Allahu akbar ah waaw léegi moom mu ne léegi an Imran mu jëla ko Seydina Imran di Imran ibn ibn Husayn mooy Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf ibn Abd Nuhm ibn Salim ibn Ghadira ibn Salul ibn Hubashiyya ibn Salul ibn Ka'b ibn Amr ibn Rabi'a te moom kooku mooy euh, ki nga xam ne mooy boobu muy Zeyna naa mooy Abu Nujaydin al-Khuzaa'i ci waa Khuzaa la bokkoon al-Azdi al-Ka'bi al-Basri yu génn àddina saxaaba Yonent bi alayhi salaam euh, baay mi di saxaaba mu génn àddina l'an cinquante-deux hmm, ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu qaala léegi déggul xadiis bi ñu ngi qaala mu ne qaala an-nabi sallallahu alayhi li abi mu ne leen saa sam dafa sama baay ne ko yaa Husayn kam ta'budul yawma ilaahan yeneen saa sam na ne sama baay waaw Husayn yow jamono ji ñaata yàlla ngay jaamu <laughs> <laughs> parce que xawoon na ne Husayn bon comme arabe yi ah day bokkaalikatu yàlla lañ woon ah léegi Husayn <laughs> kam ta'budul yawma ilaahan <laughs> ñaata yàlla ngay jaamu waaw ñaata ay xërëm nga jàpp jàpp leen yàlla xaala abi nee na <laughs> Imran nee na ko sabaa yeneen saa sam set yàlla laaw <laughs> sittatun fil ard wa wahidan fis samaa sittatun fil ard mu ne neen saa salam noo man set yàlla la ama ah, jaamu gis nga siis yi saa salaam siis ci suuf lañ nekk suuf si benn bi nag moo nekk ci asamaan si <laughs> hmm. <laughs> léegi nag eh, yonent saa salaam ne ko waa léegi kon <laughs> qaala mu ne ko fa ayyuhum ta'budu li raghbatika wa rahbatika waaw léegi dama lay laaj sa juróom ñaari yàlla yooyee nga xam ne juróom benn yi ci suuf lañ nekk bi nekk ci kaw waaw ana kan ci ñoom ñoom juróom ñaari yooyu ngay nag bu dee nag da am dëgg-dëgg li nga soxla dëgg-dëgg ci moom ngay dem ci juróom ñaari yooyu këccëg nga xam ne moom ca moom moom moom bu moom bu mbiri karacee la soxla mbir dëgg-dëgg ci moom ngay dem waaye war bati boo amee loo ragal dëgg dëgg dëgg xam ne ah fii ci kan ngay dem waaw kan ci ñett ci juróom-ñaar yooyu waaw léegi nag mu ne ko xaala mu ne alladi gi sama ah xanaa ki nekk ci asamaan xaala yoneen saa saa ne ko yaa Husayn ama innaka law aslamta allamtuka kalimatayn tanfa'anik waaw waaw parce que bi wax ak nii bàyyam tuubagul yeneen saa sam di wax ak moom ngir dugal ko ci lislaam waaw nee na ko xam nga kii du nekk julli ba pare naan ko juróom-ñaari yàlla la am non mooy yéeg euh, euh, xërëmkat la woon <laughs> yeneen saa sam di wax ak moom loolu nag la wax mooy ni bàyyam dugg ci lislaam nan la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal bi convaincre ba andi ko ci l'islam léegi bi ñu ko waxee loolu nag nekkoon nag ki nga xam ne nag bu ma amee soxla dëgg-dëgg ci moom laay daw ngir am mu defal ma waaye bu ma amee lu ma ragal dëgg-dëgg ci moom laay daw ngir mu musal ma mooy nag ki nekk asamaan yoneen saa saam ne ko yaa Husayn yaa Husayn amaa innaka yëgal ne yow de law aslam te gis nga boo jébbal woon ba dugg ci sama diine ji àllamtu ko kononte kon dinaa la xamal kalimatayni ñaari kàddu kese tanfa'anika yoo xam ne borom bi dina la jaariñ dina la jariñ jaare ko ci kàddu yooyu qaala nee na Imraan ne radiyallahu anhu falamma aslama Husaynun bi sama baay Husayna daal di daal di euh, euh, daal di bi sama baay Husayna dal di tuube bi nga xam ne ci la sama baay nag tuub ah mu ne yaa rasuulallah yow nawal wal li mu ne yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allimni alkalimatayni mu ne ko yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allimni xamal ma alkalimatayni ñaari kàddu allatayni ya nga xam ne wa'adtani moom nga ma digoon ah <laughs> mooy kon bi nga xam ne kon li ñuy wane li ñuy wane mooy ne tuubul ci jour boobu amaana dem na xalaataat ci mu ne <coughs> mu ne ko mu ne ko jàngal ma mooy daa dem xalaat ci daa dem xalaat ci ne bon après mu gis ne li ko neen saa sala wax ah yàlla bi nga xam ne moom yow say soxla dëgg-dëgg boo ko amee yoo xem mim dëgg ci moom ngay dem tey nga tiit dëgg-dëgg ci moom ngay dem waa man tee maa dem ku kooku rek mu jeex mu daal di dem ci moom waaw mu daal di dem ci moom mu gis ne daal kooku daal moo jara jaabu bàyyi ñii nga xam ne ñooy ñeneen ñi léegi nag bi nga xam ne ci la tuub nag mu ñëw ne leen saa sam yow ndawal yàlla saa sam allimni alkalimatayni xamal ma nag ñaari kàddu allah tayni yi nga xam ne waatani moom nga ma digoon bu ma tuubee fa qaala yonent saa salaam nag daal di koy wax kàddu yi ni ko qul allahumma alhimni rushdi wa a'idni min nafsi mu ne allahumma eesa eh borom alhimni yal nag ma yenkiwal rushdi sama njub sama tegu ci raay bi tegu ci yoon bi yal nag ma tawfiixal gindi ma ci li nga xam ne mooy loolee ma tegu ci te duma ci teggu wa a'izni min sharri nafsi te nga musal ma nag ci sama mbonu bakkan waaw waaw yal nag ma wattu yal ci mbon gi nga xam ne moo jógee ci bakkan parce que comme niñ la wax sànq aay boobu wax ko wa inna an-nafsa la ammaaratun bis-suu' illaa maa rabbi waaw rabbi ghafuurun rahiim waaw te suuratu sayyidina ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam ay cinquante trois waaw kon mbonu sa bakkan yi nga xam ne bakkan ni mu mel nga xam ne nit ki bu ko bàyyee rek torox na qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha yal nag ma musal yal nag ma muccal yal nag ma wattu ci mbon gi mën a tukkee ci sama bakkan waaw ci mbon gi tukk mën a tukkee bi mbon gi mën a tukkee ci sama bakkan ci sama bakkan waaw ci sama bakkan waaw léegi ah, mu wax ko kàddu yi nag <laughs> mu ne hada imam Tirmidhi lii hadithun hadith la gharib bu tumuranke waqad ruwiya te dëgg-dëgg solo nañ hada al hadith bi an Imran ibn Husayn min ghayri hada al solo nañ ko ci <coughs> ina Imran ibn Husayn ci boo xam ne du ci beneen wàllu burut bi kon ginnaaw hadith bi kon liñ gisee taxrij bi walillahi alhamdu wal minna xamaale nañ ci kon lu taxoon ci bi alayhi salaam daal di koy wax circonstance bi mu ko waxe woon nga xam ne daa ne woon ci daawa di woote jëme ci diine waaw woo xam ne euh, wax yu sedd yoo xam ne moom la waxaat nit ki ne ko lan ngay jaamu ñaata yàlla ngay jaamu parce xam na ne idolâtrie la nekk mooy di jaamu ay xërëm te amal ne arab yi kenn jàngalekat bi kenn du ko gin a xam ci fi mu nekk milieu bi mu nekk kenn du ko gën a xam xam na ne ñii moom ñu bari la jaamu ay politique lañ moo tax mu ne ko ñaata ngay jaamu jamono ji mu ne ko set <laughs> waaw yeneen saa saa xam ne lool baatil la mbeju ko tël ngay wax nga dañuy wax yi kat ngay jaamu ngay wax set yàlla muñ koy jaamoo ci tarabu man mii rasulullah mi yàlla yónni ñépp war a wéetal yàlla déedéet da koo déglu mu wax ba pare mu ne mu laaj ko <laughs> waaw ne ko waa fa ayyuhum ta'budu li wa rahbatika ana kan ci ñoom ngay gina jaamu nag ci nga xamante ne nii mooy sa yi nga xam ne da koo yaakaar lool waaw xam ci xemmem bëgg ko ci kan ngay dag kan ngay dagaan ci ñoom waaye di nga ragal ana kan ngay dagaan ci ñoom mu ne ko nag ah kooku de mooy ki nekk ci asamaan bu la nee nag ki nekk ca samaan xam na ne du dañ loolu makaana euh, makaan la ab bërëb boo xam dañ naan yàlla mu nga ca asamaan ndax borom bi nee na wa huwal euh, euh, fi samaa'i ilah wa fil ardi waaw moom borom bi mooy ki nga xamante ne nii ah, moo ci asamaan moo fay yàlla waay ak ci suuf ah kon loolu tekkiwul mukk ko ne walla day wane ne boroom bi mu ngi ci kaw toog foofu la toog ci benn chaise déedéet déedéet moom moom seen borom boobu mooy ki nga xam ne mooy ilah mooy almaabudu bi xaq ci asamaan ak suuf loolu lay wax waaw waaw kon loolu mooy li nga xam ne loolu lay wax ah wa huwa alladhi fi as-samaa'i wa fil ardi ilah loolu kon ah, gis nga fi mu jaar moom neew ko ah yow léegi ñooñu ngay jaamu juróom ñaari yàlla juróom benn yàlla yooyu baaxuñu loolu duñu yàlla duñu tus waaw waaw te boo fi deewee ci ñuy sawar direct nga jëm yow yaa ngi ci yoonu sawara déedéet dana ko léegi ana ci kat ñoom ñooñu kan ngay gën dellu li nga soxla ci moom ngay dellu ak kan ngay gën a ki nga xam ne boo ragalee dara ci moom ngay dem ngir mu musal la que lay ay njariñ dëgg-dëgg di la gañal ay ror ci ñoom mooy kan ñu ne ko ah kooku nag <laughs> mooy yàlla nag mooy kiy asamaan mu ne ko nag ca booba nag mu ne ko gis nga boo gëmee boo gëmee dinaa la xamal ay ñaari kàddu rek gis nga waaw pédagogie waaw bu ko defee mu gën a xemmem xam ne mbir mi bariwul ñaari kàddu kese yoo xam ne dinga ci jariñoo jaar rek jariñu da ciy jaare waaw borom bi xamal na ko ne saa salaam que kàddu yii ku koy ñaan yow dang ciy jariñoo waaw yaa Husayn ama innaka law aslamta allamtuka kalimatayni tanfa'anik waaw yoo xam ne dinañ la jariñ mooy yàllaa lay jariñ jaare ko ci ñaari kàddu yooyee waaw kon lii lëkkaale mag suñu bunt bi di wax fadlu du'a gëneelu ñaan gi mooy ñaan la boo xam ne boo ko takkoo di ko wax li ci yonent bi alay saa salaam di wax moom nga ciy amee waaw mooy sa njub la la borom bi di yenki wal borom bi moo lay yoral sa ginnaaw waaw jamono ñi fépp lëndëme ku nekk di naxaate pakk pakk yi ni mu baree ci àddina beeg ak yi nga xam ne ñoo mën a dox sa digganteeg sa borom borom bi moo lay yenkiwal yoonu njub ba pare daal di la ciy teg assuré la ci garanti la ko téye la ci allahumma alhimni rushdi waaw wa a'izni te nit loolu la mooy boo amee yoonu njub ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim après nag beneen bi nga musal ñu ghayril maghdubi alayhim yàlla nag ñu musal ci yoonu ñi nga xam ne ñooy ña nga mere wala doolin du caagante ne way sànku yi mooy ñaan gi dugal na li Faatiha di wax waaw la ngay ñaan ginnaaw ba nga kañee bàkk tagg sa borom la ngay ñaan ñaan gi dugal na ko allahumma alhimni rushdi waaw mooy iyyaka na'budu ihdina siratal mustaqim mooy lii léegi dafa laatal rek si siraatal mustaqim boobu mooy yoonu ñan mu ne ko siraatal ladina an'amta alayhim yoonu ña nga xam ne ñoom nga xéewale ci seen kaw waaw léegi nag wa a'izni te yàlla nga musal min sharri nafsi ci sama mbonu bakkan mooy bakkan daal di tegu ci yoon wa nga xam ne bokkul ak bu yàlla te bakkan bu ñu yarul bu ñu tazkiyawul day yàqu comme ma xaaba man dassaaha kon nag wa a'izni te yàlla nga musal min sharri nafsi ci sama mbonu bakkan waaw ci sama mbonu bakkan yàlla nañ ma ci musal yow borom bi tabaraka wa taala ndax kat bakkan da xam ne moom euh, mooy yàlla la gën a man ca la gën a jéng moo tax li yàlla y digle day bañ mooy bakkan bi nga xam ne noonu mais boo demee ba ba teg ko nag ci yoon wi day mujj côté ruux bay dominer mu mujj nekk ruuxaani côté ruux mooy dominer ci moom mu nekk nafsun lawaama topp après nafsun raadiya ak mardiya ak nafsun mutma'inna waaw yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki raadiya mu nekk nag nafsun raadiya dinaaw bi mu dalee mardiya ba pare mu nekk nafsun mardiya waaw mooy nafsun waaw naa ko wax ci wàll mooy nafsul am nafsul mutma'inna mooy bakkan bi nga xam ne dafa dal kan la dale ci boroom boroomam boroomam la dale bu ko boroom bi gërëmee ah day nekk nafsun radiya ba pare moom mu gërëm fa ko boroom bi teg ak wàccuwaay wa mu ko teg ak la mu ko yenki wal ak la mu ko defal kon nag wa a'izni te boroom bi tabaaraka wa ta'aala yàlla nañ mu musal min sharri nafsi mooy bakkan boobu nga xam ne allié la bu mag ci lépp loo xamante ne nii day woote wëllif yàlla ci lu wëllif yàlla comme ñoom Iblis yooyu bakkan partenaire am la parce que xam na ne mbir la boo xamante ne nii ci nit doomu na aadama la nekk waaw te dafa ritif gis nga bés ku ko gañe rek bu ko bu dee côté malaaka bee dominé nit ko baax na bu dee côté Iblis bee dominé yàqu na waaw moo bakkan mooy Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, moom la ñuy prétend yi prétendant yi muy malaaka bi ak iblis bi moom lañu bëgg comme si mooy seet bi képp ku ko am nag moom mooy dominer corps bi yaram bi waaw moo tax lamma yooyu yeneen saa sam doon wax ne malaaka bi moom lay def iblis bi di ko def ci xolu jaam bi bu dominer rek ah boobu bu dominer boobu mooy li nga xamante ne mooy jël euh, euh, gouvernail bi te nit ki ci loolu lay ne waaw waaw wala takil nii moo tax yoneen saa sam ñaanam googu doono wala takil nii ila nafsi tarfata'in waaw borom bi tabaraka wa taala wala takil nii waaw te borom bi yal na bu ma bàyyee waaw ila nafsi ci sama bakkan waaw mooy ñun li ñu xamee bakkan boobu waaw tarfata ayn waaw lu toll ni xeb ak xippi mukk waaw allahu akbar moo tax loolu ñaan gu gu rëy la yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn waaw waaw yaa hayyu yaa qayyum yow borom bi tabaaraka wa ta'ala mi nga xam ne yow yaay ki dund dëgg-dëgg te ku dund yaa ko joxug dund yaa qayyum yow mi taxaw sa jaam yi eh, bi rahmatika maa ngi jaar ci sa yërmande laay jaar astaghis di sakku ci sa yërmande nga daal di may wollu ci teene alkande yi nga xam ne ak côté yu négatif yu baaxul yi nga xam ne ñoo fees ci àddina bi di la ñaan nag nga wollu ma aslih lii yal nag ma yëwanal ñeel ma sha'ni ya kulla sama lépp waaw intérieur extérieur leneen ak lu takk ci man yàlla na nga koy wénal kullax boo wala takkil nii te na bu ma bàyyee mukk ilaa nafsi ak sama bakkan tarfataay lu toll ne xefat xippi muy xadis boo xam ne bu wér la imaam al moo ko solo rahimahullahu taala kon ñaan bi ay ngëneelam dafa rëy waaw nit ki bu la ko borom bi mayee jox na la falaaxu dunya muy e, ngañaayu àddina ak allaaxira xam ne bu la mayee salaama comme l'imamul Mubaarak Fuuri wax mooy ar bokk mooy da ngay yakunu bihi salaamatu min kulli dalaal da ngay mucc ci lépp lu yàq cànkute wal isti'aada min sharri an-nafs yakunu biha salaama min ghaalibil ma'aasi mu ne yow ngay ñëw nag di sàkku mu musal la ci mbonu sa ci la mucc ci li ëpp ci bakkaar yeeg mooy yàlla yi di amee subhaanahu wa taala ndax yi ci ëpp fa inna aktharaha min jihati nafsal ammaara bi suu ndax yi ëpp ci mooy yàlla yi mu ngi jóge ci am an am ammaara bi suu te iblis ak yooyu moo tax moom lay fexe dominer waaw bés bu mosalee bakkan bakkaar boo xamante ne moom xamu ko woon waa xamu ko woon bu ko bakkan mase mosee léegi iblis soxlaatul di ñëw bakkan bi mooy demander affaire bi voilà loolu moo tax waxu seytaane bi nga xam ne mooy wax naan bàyyi leen xale yi ñu découvrir voilà yi yi xew ci biteeg te baaxul xam nañu ko waaw bu ko defee loolu dina leen former buñ màggee loolu waxu saytaane la waaw parce yaa ngi bëgg waa ji nga xamal bakkan lu bon loo xam ne xamu ko woon te bés bu ko xamee moom moo koy chercher te iblis soxlaatul loolu la soxla moo tax muy jaar ci lan nañu ñooñu léeg-léeg sax nga dégg koo xam ne euh, ku maan ku kii la waaye ñàkk a yeewoom tax muy véhiculer iblis di jaarale ay kàddu ci làmmiñam muy wax wax yoo xam ne xam conséquence bi ci nekk bàkkaar kenn du ko fooy kenn du ci permettre ay nit naan bàyyi leen dañ cee toll après bu ko defee dina leen yee ci àddina nañ seetaan film yu bon yi après dinañu yee ci àddina wal iyaadu billah kullu hada qawlu kadibin wa zuurin wa buhtaan aadana allah minu kon nag ñu yem ñi jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu jël hadiisu mawlaana al abbaas <laughs> Eh, bari luñ koy gis al-Abbaas ibn Abdul Muttalib ammu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak ngoongu radiyallahu anhu wa ardaa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin